wadari alladina ittaxaduu diinahum laciban wa lahwan wa garrathum alxayaatu dduniya wa dakkir bihi an tubsala nafsum bima kasabat laysa laha min duuni illahi waliyun wala shafiicun wa in tacdil wa in tacdil kulla cadlin laa yuxad minha ulaa'ika alladiina ubsiluu bimaa kasabuu lahum sharaabun min hamiimin wa cadaabun aliimun bimaa kaanuu yakfuruun suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laaya bi nga xam ne mooy laayaab juróom fukk bi ba léegi kon ci suuratul anaam <coughs> mu ne wa dari alladiina kon nag waxoon na ci laaya la ñaari laaya yi mooy ne ñi nga xamante ne ñooy xuus ci laayaay borom bi tabaaraka wa taala beel toog ak ñoom mukk bu la seytaane fàttale nag ba nga fàttale ko na nga tëb nag loolu li ba mu jeexee mu ne nag wadar yi te nag na nga bàyyi de nag leen bàyyi totalement bul nekk ñoo xam ne dangay bokk ak ñoom ay mbir alladina ñi nga xamante ne ni ittaxadu ñoom dañoo jàppe diinahum li nga xam ne mooy seen tërëlin wi leen seen boroom tabaaraka wa taala rëddal muy yoon wii di sharia bii di diine jii mu leen teg ñu jàppe ko lan ban am pox wala wan akum mboosóor comme yéeféer yi rek ni nga xamante ne minal yahuudi wan nasaara noonee lañ jàppe li nga xam ne mooy mooy li leen diine jii fi boroom bi teg ni nga xam ne noonu lañ ko jàppe am caaxaan nga xamante ne nii mbir yi daal nekk ay mbiri foog ay ay galaa kese loolu nag waxoon nañ la la yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon ne wàlla na ne walladi nafsu muhammadin bi yadi la tarkabunna sanana man kaana qablakum keroog comme niñ ko woon ci saar bii ñu génn bi nga xamante ne gisoon ko it Hunayn keroog bi nga xam ne ci lañ doon defal ñu garab googale kom ñoom ni ñu ko amee mu ne wallaahi mu waat ci borom bi ne allahu akbar laqad qultum wax ngeen comme li waa kër Seydina Muusa alayhi salaam waxoon na nga xamante ne moom lañ waxoon Seydina Muusa bañ nee ko defal ñu li nga xamante ne nii mooy <clears throat> ab yàlla comme ñoom ni ñu amee mu ne leen yéen daal nekk ngeen ay nit ñoo xam ne ñu réer ngeen mooy lii nii nga xamante ne jàppe diine ji am po akum boo sóor moom loolu moom ba léegi da nga koy gis léegi nag ak ñooñ nu ñu mën a mel ak nuñ mën a sant ak nuñ mën a tudd yow ñooñu bu leen topp bu leen topp ta leen faale kon yi bàyyil gaa yi nga xamante ne ni alladina ñi nga xam ne wu dañoo jàppe diinahum seen diine liñ leen teg ñu war koo jëfe laibanam po te ñooñ leen doon wax ñooy xuus ci laaya yàlla yi jàppe li nga xam ne mooy mooy symbole diine yi def ko ay fo di ko théâtre ko waxtaanee ko sóob di def lu leen neex di ko ñàkkal solo jàppal lépp nga xam ne diiney folklore kese mu ne ñooñ moom nag leen ba fële wa gharrathum alxayaatu dunya te nag dara taxul ñuy def loolu lu dul ne dund bu jege gii moom moo leen ta doyadi moo leen wor ndax moom lañ topp moom lañ suub li nga xamante ni seen bakkan yi te dara kon taxul ñu nekk ñoo xamante ne nii <clears throat> dañoo woru li leen wor mooy dund ju jege ji la doyadi mu ne nag wa bi bihi yow nag yonente bi alayhi salaatu wassalaam fàttalil jaam yi ak ñoom waa Quraysh ñii li ñuy dëng dëng dëng ñooñu nga xam ne dañuy toppe seen diine jàppe li nga xamante ne mooy tëralin jàppe ko am po aku mbóosóor bul tax waaw bàyyi leen fee waaye nag bul tee bu mu dax mukk nga bàyyi leen da doo leen fàttali mooy bu jamono juñ koy def nga xam ne manoo leen cee wax dara lu ñu dégg jógal nga bàyyi leen bul toog ak ñoom boo ko fàtte jógal boo ko fàttale ko waaye boo amee occasion boo amee beneen forsa daal di dajeeg ñoom waxtaan ak ñoom fàttali leen loolu na ko def ci yaare ko ci alquran bi nga xam ne moom mooy mooy li gën ci nit mën a woote mooy li gën luñ mën a fàttale mu ne fakkir bihi fàttalil nit ñi jaam ñi ñii nga xam ne ñoo jàpp seen diine folklore akum po nga daal di leen fàttale jaare ko ci alquran an tub sala bu ko defee mu bañ a alku nafsun bakkan bi maa kasabat ci dara du ko teg lu dul la nga xam ne moom la fàggu laysa laha min dunillah te nag gis nga bu keroogee de du am fa borom bi wëllif borom bi tabaaraka wa taala waliyun kenn koo xamante ne mooy parandoo wala shafi'un wala koo xamante ne nii moo koy ramm daal di dox digganteem ak mbugal mi nga xamante ne nii moom la ko boroomam nar a teg kon loolu la am nañu ne nag wa dhakkir bihi an tubsala mooy fàttalil jaare ci alquran an tubsala nafsun mooy li nga xamante ne alkoog bakkan bi nga xamante ne nii dara taxul mu alku bi maa kasabat la te la ko waral mooy la nga xam ni moom la fàggu lay lahaa te nag ñeelul bakkan boobale keroog bu ko mbugal mi di dal ak alkade gi nga xam ne moo koy dal min duunillaahi du am wëllif borom bi tabaaraka wa taala waliyun kenn koo xam ne mooy méngook ay mbiram wala shafi'in du caagante ne koo xamante ne nii moo koy aar moo koy ramm lool du mën a nekk ngir lan mooy yow fàttali loolu ngir ñi nga xamante ne ñooy dekone ñu man ci tiite ba xam ne haa am na ñoo xamante ne lii moo leen dal bu ko defee ñoom ñu daal di ragal li nga xamante ne moo daloon ñële te dara tegu leen ko woon lu dul li nga xamante ne nii mooy seen bàkkaar yi ñuy def léegi nag mu ne wa in tadil te gis nga bakkan boobu bu keroogee mbugal mi di ko dal alkane gi wa in tadil kulla adlin gis nga bu joxewoon jënd bëgg racheter liberté am boppam ci safara sii mu nar a dugg mbugal mi ko nar a dal bu joxe woon lu mën a joxe ngir jënd boppam ngir bañ a dugg safara laa yu xasu minha kenn du ko jël ci moom kenn du ko nangu muy joxe fidaawu de du mën a fidaawu bakkanam ulaa alhamdulillah ulaayika gaa yoo yële joxoñ leen joxoñ bu sori ndax sori guñ sori ci mbon alladina ñooy gaa yi nga xamante ne nii ubu silu ñoom dañoo torox dañoo alku bima kasabu ta dara tegu leen ko lu dul la nga xamante ne nii mooy ci sabatu sababu li nga xamante ne moom lañ fàggu ci lu yées lahum ñeel na leen fii ci ci àlaxira am naan moo xam ne min hamimin ci ndox mu tàng jër wa adabun ak mbugal alimun gu taratar bima kaanu yakfurun ci sababu li nga xam ne moom lañ doon weddi seen borom tabaraka wa taala mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxal waa Quraysh ñii yéefiru Makka yi wax leen ba léegi nee leen qul nee leen anad'u min duunillah waaye yéen daal lan ngeen bëgg léegi ñun jullit ñi yéen lan ngeen bëgg anad'u ndax ñun dañuy jaamu min dunillahi wëllif borom bi tabaaraka wa taala maa laa yanfa'una loo xamante ni nii duñu jariñ dara bu ñu ko jaamu woon tey dara lañu ñu dul jariñ wala yadurruna te bu ñu ko fi tegoon nene teg ko nee bañ koo faale di ko bañ a jaamu lool du ñu lor dara te mooy seen xërëm yi ndax yéen lool ngeen bëgg ñun ñu ñëw di ko jaamu bàyyi fi boroom bi tabaaraka wa taala wa nuraddu ala aqaabina bu boobaa nag ñu dellu ñu delloo ñu ci suñu ginnaaw mooy ba'da id ginnaaw bi ñu borom bi tabaaraka wa taala gindee ci yoonu lislaam ban ci yéen lu ngeen bëgg ñu delluwaat ci li nga xam ne moom lañ ne woon ndax li ëpp ci saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum ñi surtout ñi ci nekkoon mag ci diiney Quraysh lañ newoon ca lañ newoon bi lislaam ñëwee ci lañu génn ci loolu dugg lële moo tax suñu borom waxee li ëpp ci ñoom waaye sinon am na ñoo xam ne masuñoo xam sax li nga xamante ne nii mooy kéeféer googale voilà léegi nag kon loolu la moo tax ku mel ne Seydina Siddiq moom masula sujootal li nga xam ne sanam mook Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu ta'ala anhuma moo tax li ñu naan Seydina Abu li Ali ibn Abi Taalib naan karramallahu wajhahu borom bi tabaaraka wa ta'ala mooy teral daal di màggal teral li nga xam ne xar kanamam ba masula sujootal li nga xam ne ab xërëm la loolu kese lañ mën a wax Seydina Abu Bakar te sax Seydina Abu Bakar moo gën a extraordinaire la ndax moom mag la woon mooy yonent bi alayhi salaatu salaam ñaari at la ko jiitoo woon te mag la woon kon bi yonent bi alayhi salaatu salaam di woote ci 40 ans moom mu ngi amoon 38 ans ba pare mu ah, malgré lool masula jaamu di waa Quraysh di jaamu alors que Seydina Ali ibn Abi moo ko yar tab loolu kooku mooy kooku moom ñu ne la kii masula euh, euh, sujootal ab xërëm dañ naan loolu moom du lu bette dëgg-dëgg voilà parce ki ko yar la yonent bi alayhi salaatu wasalaam même temps yooyu même bu dee ne li nga xam ne mooy officiel bul woon li nga xam ne mooy yónnent gi waaye mooy yonent yi alayhimu salaatu wassalaam suñu borom moo leen aar ci yenn yi même laata mu leen di jox li nga xam ne mooy révélation bi di ko wane ci biti mu feeñ loolu kon waaye Seydina Siddiq mi nga xam ne kilifa la woon nekk mag ci seen biir dem ba tollu noonu te masula sujootal ki nga xam ne mooy ab xërëm loolu moo gën a extraordinaire wallahu taala alam kon nag mu ngi noonu le léegi nag ñu ne leen moo yéen ndax lu ngeen bëgg ñun ñuy jaamu leen wëllif borom bi tabaraka wa loo xam ne du ñu jariñ bu ñu koy jaamu te du ñu lor buñ ko fi bàyyee muy seen xërëm yi bu ko defee nag ñun nag ñu daal di dellu bi anqabina ji suñu ginnaaw bi jaamu yéen li ngeen nekkoon te ñun ñu newoon ci yéen ba'da id hadana allah ginnaaw bi ñu boroom bi gindee ci l'islam kalladi bu ko defee bu boobaa ñun daal suñu misaal day mel ni alladi waa ji kalladi waa ji nga xam ne istahwatu shayatin shaytaana yi ñoo ko këf fil ard ci suuf si xayaraana mu nekk koo xam ne nag dafa ëllëg lahu asxaabun mu am ko ay ay gaay nag yoo xam ne ñu ngi ci njub yad'uunahu di ko woo naan ko ilal hudaa ñëwal ci ñun eh yaa ngi génn leer gi de yaa ngi dem ci lëndëm gi mooy tool seytaane yaa ngi lay yóbbu waa jooju ñu koy woo léegi nag moom di ko woo noonu naan ko itinaa eh, dikkal ñu gaaw ñu ñun léegi ngeen foog na ñun dañuy mel ni waa jooju quoi nekk ci leer après génn ko fi seytaane yu këf ñu ñu dem bëre fële ba suñu mbokk yi des ci l'islam di ñu naan leen ñëw leen ñun duñu ko def qul kon waxal yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna hudallah dëgg-dëgg li nga xam ne mooy gindeeku yàlla gi njubug yàlla gi di l'islam huwal huda moom mooy njub gi nga xamante ne mooy yoon wi nga xam ne moom la leen tëralal ngir ngeen agsi ci moom wa umir naate ñun nag digaluñ ñu ñun jullit ñi radiyallahu anna li li muslima ñun dañoo digal lii lañ ñu digal mooy li muslima ñu daal di wommatu li rabbil alamin nekk ay jullit yu weex tàll yu pur li rabbil alamin ñeel borom bi tabaraka wa taala wa an aqimu sola bokk na ci li nga xam ne moom lañ ñu digal mooy ñuy taxawal mooy nañ ñu ñun nañuy taxawal julli wattaquhu te ñu ragal suñu borom tabaraka wa taala wa huwa ta moom borom boobale ilayhi ci moom de moom mooy alladi mooy ki nga xam ne ilayhi tuhsharuna ci moom yéen moom lañ leen di pang yéen ñëpp ñun ak yéen wa huwa ta moom borom boobale alladi mooy ki nga xam ne xalaqa samaawaati yi ardaak suuf bil xaq ci dëgg wa yawma yaqulu waxtaleku leen bés bi nga xam ne moom lay wax te loolu mooy mbiram noonu lay demee kun nekkal fa yakun mbir ya daal li nekk mooy yawmal qiyam bés bi nga xam ne ci la naan ko ci lay nekk qawluhul haqq mooy waxam ji nga xam ne mooy wax ji nga xam ne mooy dëgg te amul dara lañ ciy nettab nattable wala huuta moom la ñeel borom bi al mulku li nga xamante ne mooy nguur yawma bis bi nga xamante ne nii yunfaxu fi suur la ñuy ëfe ci li nga xam ne mooy buftu bi moom kese fa am nguur te moo ko mas a am ci kaw suuf bu dee ne xam ngeen alimul ghaybi mooy aji xamaakoon li